waaw léegi jàng bu bari ñu ko doon jàng moo tax ñu koy tudd alquran tamit <laughs> voilà loolu benn la ci façon tekki yi <laughs> am na yeneen wallahu taala alam kon mu ngi noonu kon nake ginnaaw lii lépp ah ginnaaw li ana lëkkaaleem bunt bi ñu ne la eh, gis nga hadis bii nii eh, dafa am xoola bon eh, à vrai dire foog naa li ci gën a gudd dañuy bàyyi ba xadis biñ la waxoon xadis mille huit mille sept man lam yataxanna bil qur'an fa laysa minna <laughs> waaw ku dul neexal al qur'an euh, bokkoo ci ñun léegi est ce na mooy neexal kese lay tekki léegi fii nañ fi taxaw tuuti ci côté bopp xoolal nañ xool li boroom al minhaj bi imam an-Nawawi mi wax sinon al imam al hafiz na xajar moo ci gën a yaatal ci côté bi amaana bon nañu njëkk a xool imaamu Nawawi gi bu dee bon gis nañ ne ñu teg ci lële bu imaamul Hafiz Ibn Hajar ñu teg ko ci wala ñu bàyyi ba àgg ci hadis bële al imaam an-Nawawi rahimahullah ci al-Minhaj sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj rahimahullah mu ne mu ne wa qawluhu yataghanna bil Qur'an ma'nahu 'inda ash-Shafi'i wa ashabihi wa akthar al-ulama min at-tawa'if wa ashab al-funun yuhsinu sawtahu bihi mu ne kantaak yataxanna bi di nga dégg ci alquran ci ci ci hadis bi borom bi dégluwul dara dara dara dara lu mel ni li muy déglu ab yonentam bu neex baat di yataxanna waa baat boobu lu muy tekki sànq ba lay maanaam est ce que loolu kese lay tekki mu ne la na kaay nag ma wax mu ne loolu xam nga lu muy tekki maanaawam ci inda Shafi'i ci suñu sëriñ di al imaam ash-Shafi'i moo doon kan Muhammad ibn Idris ash-Shafi'i al-Muttalibi rahimahullah wa ashaabu yi ak ay mooy Shafi'i yi en tout cas li ëpp ci ñoom wa aksaril ulama yëpp ci yeneen xam boroom xam-xam yi nga xam ne sax du ñuy Shafi'i rahmatullah alayhi min at-tawaa'if ci kuréel yi wa ashaabil funun ak ñi nga xam ne ñooy waa fànn wii lan lañ ci jublu yuhsinu sawta ñu ne yataxanna bi mooy di nit ki di ci rafetal yonent boobee di neexal baatam di ko rafetal bi ci alquran mu ne waaye wa inda Sufyan ibn Uyayna Sufyan ibn Uyayna mi nga xam ne bokk na ñi solo hadis bi rahimahullah kanta moom yastaghni bihi la ko solo la mu ne yastaghni bihi an naas moom moom boobu nag te moom loolu la jàpp Sufyaan dafa jàpp ne bon yastaghni la mooy alquran jooju la yàlla dégluwul lu gën a lu lu mu gën a kontaan ci yonent bu neex baat boo xam ne day doyloo alquran lépp leneen loo xam ne moom la nit ñuy jàng di ko liir mu leen di préoccuper di leen sonal moom dara gënalu ko ginu koo neex dégluwul lu gën a neex yonent ba nga xamante ne nii moom daa jàpp téere bi ko yàlla wàcc mu doyloo loolu bàyyi téere yi nit ñi ak pooy mu nit ñeeg chanson wu nit ñeeg seen munum munum yeeg seen kënjëng kënjëng yi voilà moom noonu la ko tekkee yastaghni bihi anin nas mu doyloo téere bi ko yàlla jox bàyyi wëlif nit ñeeg lañu ñu yor te wuuteeg moom mu ne waqiila am na nag ñu ne waaw nii boobu ndax dañ ko soloo tamit ñëw na ci lafz yastaghni gis lu ko sànq ah gis nañ ko sànq wala déet si waaw ci Sufyan ibn Uyayna rahmatullah alayhi léegi kon <laughs> kon am ñoo xam ne kon noonu lañ wax ne bon affaire bi loolu la quoi kon eh, mu ne loolu am nañu wax lool waqila am ñeneen ñu ne eh, an ghayrihi min al ahadith wal kutub mooy eh, mooy day doyloo alquran ji yàlla dégluwul lu ko gën a lu mu gën kontaan lu gën kontaan gën a gërëm loo xam ne ab yonent boo xam ne day jàng day day day nekk day doyloo alquran wëllif téere nit ñi li ak li nga xam ne mooy seen euh, euh, euh, yi nga xam ne mooy seen téere yeeg seen waxtaan yeeg yi nga xam ne amut solo waaw mu ne qaala al-qaadi Iyaad mu ne kanta al-imaam al-qaadi Iyaad ibn Muusaa al-Maaliki rahmatullah alayhi dane al-qawlaani manquulaani an Ibn Uyayna mu ne ñaari wax yëpp solo nañ ko jëlee ko ci Ibn Uyayna waaw mu ne yuqaalu dañu naan taxannaytu wa taxannayta wa taxan wa taxaanaytu bi maanaan istaxnaytu mu ne arab danaan taxannaytu ak taxaanaytu fekk istaxnaytu mooy sàkku doylu mu ne wa qaala Shaafi'i wa muwaafiqu maana tahziinu al-qiraa'a wa tarqiiqihaa mu ne kanta imaamu Shaafi'i moom li mu wax te wax nañ ko imaamu kii wax na ko léegi imaamu euh, Nawawi mooy neexal baat waaw di ko di ko namm di ko nay namm muy neex waaw tamit di ko jàng njàng moo xamante ne non seulement ki koy jàng da koy toucher waaw bu ke aay yoo xam ne day waral mu dugal ci moom njàqare mu daal di ko mu man ko ko paas moom itam mu am ko loolu la ak tamit di ko nooyal di ko neexal njàng mu neex mu ne imaamu Shaafi ak ñaan ak moom loolu lañ wax ne loolu la mu ne ñoom wastadallu ñoom nag tegtaloo nañ ne maanaa bi liilo bi bil xadiis yi al aaxar beneen xadiis bi yoneen saa sam ne zayyinul qur'aana bi aswaatikum ne taaral leen alquraan ak seen kàddu yi waaw mooy seen la nay neex waaw waaw gaa yoo xamante ne nii jamais ñu neexal seen baat ci alquran te fii mu ne bu ñu gisee ku ñu nopp femme bu ñu nopp rek commencé bu ñuy wax téléphone rek génn baat bu neex bi loolu yëpp fi caaxaan la te bu ñu leen joxee alquran ba mu sonee moo xam ne mooy femme bi muy góoru fan yii ah ah commencé nga naan waa sawaay xanaa ñaari kàddu yi moom ci même nit ki la jóge nekk ci kenn kese la waaw da di caaxaankat képp voilà wala mu ñàkk xam boog nañ ko xamal bu dee parce que na ñoo xam ne ñoom dañoo xamu ah. waaw bari na ñoo xam ne xamuñu li yii nii yëpp xamuñu ko moo tax sànq ba bi ñuy tàmbali ma naan la koo xam ne xam na affaire yi ne hadith yi la wax nga bàyyi ko fi parce que da nga la nga fënga miin ak ñoom Serigne diw ma la jàngal alquran moom doonu loon jànge nii te man damaa bëgg di jànge nam doon jànge ma ne loolu du wax waaw gërëm ko ñaanal ko foo toll ci njàng mi mu la jàngal alquran waaye booy jëfe jëfee lu yeneen saa salaam wax allahu akbar mu ngi Eh, lii nag mu ne ñoom ñu ngi jële seen maanaam bii ne lii mooy li gën a dëgër imam Shafi'i rahimahullah ñaan ak moom que ne beneen bi yoneen saa sam ne dee leen taaral alquran ak seen kàddu yi loolu kay mooy kon ngeen koy neexal waaw waaw léegi mu ne qaala al-Harawi al imam al-Harawi wax naa nee na maanaa yataxannaa bihi mooy yajharu bii mooy di ko wax ci kaw waaw mu ne wa ankara Abu Ja'far at-Tabari tafsira man qaala yastaghni bihi mu ne al <laughs> imaamul mufassirin <laughs> at-Tabari moom dafa weddi ne hadis bi waxul fenn laa wax yastaxni bihi fan ku ko tekkee loolu mooy di doyloo borom bi dégluwul lu gën a neex lu ko gën a neex ab yonentam bu neex baat neex baat la wax neex baat <laughs> neex baat kay loolu mooy muy neex njàng ma di neex mais mu doyloo mu doyloo lan alxuraan mais waxul loolu way mu bañ ne loolu la wa xata'ahu min haythu al-lugha mu ne loolu ci wàllu langue sexe loolu problème la wal maana ak maana tamit waaye imam al-Qadi Iyaad mu ne ah waaye wal xilaafu jaarin de fil hadith al-akhar waaye <laughs> xilaaf gi do jàll na ci beneen hadith bi laysa minna man lam yataxanna bil Qur'an wala loolu moo tax ma ne la foofu sànq bi ma naan imaamul hafizul Bukhari rahimahullah niñ tudde buntam bi ab xadis la mooy xadis sayna Abu Lubab Bashir ibn Abd al-Mundhir muy xadis mille huit ci Riyad bi mille sept bu ñëwee foofu dinañ gën a taxaw ci fii ndax xilaaf bi foofu la gën a nekk moo tax imaam at-Tabari daal di weddi lii mais bon même weddeem boobu sax euh, mën nañ ne bon est-ce que euh, c'est approprié parce que quand même euh, <laughs> Ibn Uyayna kat moom soloon na ko ci yataxannaa waaw te mooy hadith bi imam muslim njëkkandi mooy bi ñu wax sànq haddathani amr ibn naqid wa zuhair ibn harb qaala haddathana sufyan ibn uyayna te foofu ci kaddu gi ma adina allahu li shay'in ma adina li nabiyyin yataghanna bil qur'an waaw mais moom da ko doon jàpp ne yataghanna boobu mooy yastaghni rek voilà kon euh, loolu ta mooy kon loolu bon foog jarul euh, loolu noonu mooy li mu wax tamit lu ñu mën a dégg la comme ni nga xam ne noonu la ko ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala leerale ah juumloo ko nag loolu est-ce jar na ko parce que loolu euh, sax na de <laughs> ñaar yëpp sax na voilà waaw sax na même bu dee ne li nga xam ne moo gën ci wàllu dalil yi ni muy tegtale mooy ci hadis bi moom mooy déglu bi waaw mooy neexal baat bi la la ci yonent bi saa saam jublu euh, wallahu a'lam kon loolu lu ama am solo la am nag ne kene eh, eh, kon eh, loolu lu ama am solo la mooy yàlla day gërëm fay waajal teer teeral jàngkatu alquran bi nga xam ne yokkal ko yool yu bari ci nga xam ne mooy rafetal kàddoom ci li nga xamante ne mooy buy jàng alquranu rabbihi azza wa xadiis bii nii <laughs> kon à à vrai gis ne ñaari tafsir moo ci am ñenn ñi ne mooy doyloo waaw waaw doyloo alquran wëlif waxutaanu ñeneen ñi yow bu gaa yi nekkee di polémique waa di waxtaane match bi lamb ji nangam ak nangam wala di waxtaane wala way way incantation bi nice na wala way bi dégg nga son bu bees bi wala clip bu bees bi génn nangam ak nangam yow doylool alquran waaw yow jëlal alquran nga soppi ko seen caaxaan yooyu ñu nekke waaw <laughs> waaw <laughs> yarhamukillah voilà kon loolu lu ama am solo la léegi après euh, euh, bu ñëwee ci lële am na beneen affaire <laughs> am na beneen affaire tamit euh, boo xamante ne bon yii yëpp pourtant mën a dugg ci hadis bi mais moo xam nga euh, sànq maa ngi laan imaamul Sufyaan est ce que gisuñ sànq mun a yastaxni loolu mooy xadiisu imaamul Buxaari bi foog naa indi wuñu ko parce que imaamul Buxaari wax nañ ñaari xadiis la ci indi xoola imaamul Buxaari ginnaaw bi mu indi waxuñu ko dañoo jàppoon ne dañ koo wax. Euh, mais waxuñu ko léegi xoolal ginnaaw bi mu indee hadis ñu ngi ci euh, baabu man lam yataghanna bil qur'an wa qawluhu ta'ala awalam yakfihim anna anzalna alayka al-kitaba yutla alayhim al-imam al-bukhari ginnaaw bi mu indee premier hadis hadathana yahya ibn bunayr qala hadathani lay an uqaylin an ibn shihab rahmatullahi ala al-jami' alhamdulillah qala akhbarani abu salama ibn abd al-rahman abi hurayra radiyallahu anhu kana yaqul qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam lam ya'dani Allahu li shay'in ma adina linnabi sallallahu alayhi wa sallam an yatahanna bil Qur'an wa qala sahibun lahu yuridu yajharu bihi qala al imam xam nga càllale bi jaarul ci ki nga xam ne mooy Ibn Uyayna léegi xoolal Ibn Uyayna al imam Bukhari rahimahullahu ta'ala mu dégg mu ne haddathana Ali ibn Abdillah muy Ali ibn Abdillah mooy kan ibn al-Madini Ali ibn Abdillah ibn Ja'far ibn Najih ibn Bakr ibn Sa'd as-Sa'di mawla al-Hasan di Hayatul Wadi al-Madini al-Basri mooy sëriñ bi gën a mag bu imaam al-Bukhari imaamul Bukhari rahimahullah da doon wax ne man <laughs> duma ma wàcce sama bopp ci kanamu kenn ku kii <laughs> sëriñ bii nii moom képp mooy nit ki nga xam ne moom moom moom bu ma nee naa boo nee moom naa xam ne mooy <laughs> kii moom. waaw mooy loolu quoi waaw du ma wàcce sama bopp devant kenn loolu nag mooy wa amaa bi ne mati rabbika hadis nekkul da doon bàkku da doon déedéet parce que nit ñi léeg-léeg li la yàlla defal ak lim la may des fois dafay dafa laaj nga wax ko ay nit yoo xam ne ñoom xamuñu la waaw jàpp ne rek mooy booy bi ñu xamoon fii ñu doon petit camp wan ñu doon ànd di petit camp ah di mbëkki bal bi di football di daw di entraîner di dàq di di di di di di jàpp di napp ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay faaja caaxoñ ay naaje di nekk ci tafes yi <laughs> ay gaañaate eh, waaye fàtte naa leen sax tellement dama koo gëj a kii <laughs> di leen dàq yi di jàpp mbonaat yi ci déeg bi ci déeg yi di ànd <coughs> booy bii nga xam ne moom façon caaxaan bu ne def nañ ko sàcc mango paa bi pour garabam yi ñoree ñu ànd daw ñu ñuy dàq xajam bi tëbali ñu ñuy ñalli ah mooy bii nii sawaay dara mu nekk yox ya mu mu nekk am xam-xam léegi yow nga bëgg di ko xoole bëtu boobu ba léegi ak ñoo xam ne ñoom fee lañ nekk parce que dañoo dañoo rëy quoi parce que seen seen kër këru xam-xam lañ leen xame sauf ko ñoom defuñu fi dara seen baamay sëriñ bu mag waaye ñoom xamuñu dara dañuy boo seen bu bu bàyyi kese ak seen maam léegi ñu mel noonu boo bu ñëwee bëgg laa këyitloo baax na nag nga leeral leen ne leen hé ata te loolu dafa baax ci ñoom c'est pas pour yow kese waaw moom laa la waxoon ne ñenn ñi dañuy jàpp ne eh, déggal sawaay li mu wax mooy xam nga ñun wolof dañoo tàmb en tout cas dama ko seetlu ci ñu bari ñi xamul xam-xam nii ñi ci gën a nag mooy ñi nga xam ne dañoo doon jàng arab waaw jàng arab ba pare mais xamuñu xam-xam ba pare jàpp ne même bu dee ñu ngi jàng ba léegi moo xam ne universitaire lañ wala ay collégien wala ay lycéen ñoo ñoo gën a rëy léeg-léeg foog ne le fait que ñoom dégg nañu arab man nañ ci wax loo xamante ne nii ay ay arab yu kawe tax nag ñu jàpp ne ñoom diine ji seen lu baay la wala seen moomeelu ndey waaw ba jàpp nañ ne daal ñoom kese ñoo war a xam buñ gisee koo xam ne deful cursus biñ def jaaru fiñ jaar ñu commencé la minimiser ñooñu nag dañ leen di yëgal lu leer waaw bu gaa yi toogee ci jataay ñu indi benn masala tant ñu ngi waxtaane mbay meeg waaw te mbay mi sax buñ koy waxtaane ñu xam mbay ñoo war di wax ñu xamul naan est-ce tey jàng waaw ay yeneen ak yooyu na ngeen def ak waa gaar ba moom lu ñu mujje ñu taw te ba waay mbaa mbaar ma joyanti nañ ko fan ñuy wax yooyu ñépp mën nañoo wax ku nekk di yoxe sa xalaat mais bu ñëwee benn waay ni ah ngeen may ma nag man de sa man daal damaa julli tàkkusaan ba pare ba toog ba nekk sama yitte fàttale ko ndeket julli moon tisbaar waa nu may def loolu képp kenn ku xamul waratoo wax non wax sa xalaat de waaw ni ñuy ubbi rajo yi naan wax sa xalaat indi indi masala diine boo xam ne buñ ko masoon a wax Seydina Umar ibn al-Khattab day dajale radiyallahu anhu saxaaba yi dina màgg bu ci amul lu leer ngir ñu xool lan la ci yoneen saa sala wax ak alquran loolu doon def buñ ko joxoon imaamu Malik mu ne xaw ma nga gis ñoo xamante ni nii xamuñu dara ñu jàpp ne wax sa xalaat la ñu teg ko ci rajo ah wax sa xalaat ku nekk di woote voilà naan man nag yaakaar naa sujet boobu lii laa ci yaakaar je pense que yaakaar naa bon musique moom dara waru cee nekk parce que ndënd miñ koy defaree der boo gisee ba euh, bant bi mooy tabala gi ci bant la jógee te bant ci ci ci ah ci ci nature bi la jógee waxi riir yooyu mooy lan loolu la ñuy loolu la ñuy tegtale ñépp war a noppi du wax sa xalaat bu boobaa nag yow gars yi bëgg laa këyitloo ku nekk di jaay ne parce man a wax araab yu foor nar a wax nga dégg nga dégg li mu wax waaye yow muy complètement foo danga leen naan léegi taxaw leen hmm. mu leeral gis nga lii nii diine la képp ku xam na wax li Ibnu Mas'ud waxoon waaw ku xam na wax li nga xam ku xamul nga ne xaw ma ndax wax xaw ma dafa bokk ci xam-xam waaw loolu Ibnu Mas'ud waxoon te mooy dëgg nga ne xaw ma je ne sais waaw loolu dafa am solo am solo waaw loolu dafa am solo waaw naan xaw ma xaw ma boo xamul nga ne xaw ma waaw léegi nag yow bu boobaa da nga leen di leeraw comme que gis naa ne ñi fi jot a wax yëpp li ñu wax du loolu léegi da ngeen di noppi ma jàngal leen wala ma leeral masala mi waaw léegi nag dinañ ne i comme liñ ko fi waxoon mais booy bi bu waaye yow muy dégg booy bi di wax mooy xoola wàññi gi ma ne wàññiwu leen da leen wax dëgg parce que léeg da léeg dafa jaar nga wax nit ñi yaay kat da di jariñ ñoom waaw daleen da leen di jariñ moo tax al imaamu naw al al Buxaari waxoon lool ne man du ma wàcce sama bopp ci kanamu kenn laa wax ku dul sëriñ bii di Ali ibn al Madini waaw rahimahullah bi ñu ko waxee bi ñu ñëwee ne ko sa tali sa bi de nee na du wàcc boppam devant kenn te xam nga imaamul Buxaari ñoom imaam Ahmad ñoo ñëpp ay sëriñam lañu woon. <laughs> mu ne mu ne bàyyi leen wax jooju bu leen wax waxam jooju moom jarul ngeen ci bàyyi xel gis nga Muhammad ibn Ismaïl al-Bukhari ci boppam masula gis ku mel ni boppam waaw waaw te te te loolu wax ju garaaw a garaaw a la wax ju garaaw garaaw la affaire boobu non parce que moom ñi mu gis <laughs> ay taalibe yoo xam ne ay sëriñ yoo xam ne imaamu Maalik a leen formel boppam mais ay ay janti njolloor ñoo doon janti njollooru seen jamono ak imaginer imaamu Ahmad ibn Hanbal saway borom ngir mi te kii wax nii xaritu imaamu Ahmad la woon Ali ibn al-Madini mu ne ma ne Muhammad ibn Ismaïl al-Bukhari moom ci boppam ba mu juddoo mësula gis ku mel ni moom mooy ku mel ni moom amul ci jamono jii dafay amul <laughs> moo tax ku baa ko doon wax ku ba wala <laughs> wala al al al musnidi sëriñam bi te bokk bu moo mu ne gis nga kii nii Muhammad ibn Ismaïl moom la wala Qutayba gis nga sawaay al-Bukhari de bu bu bokkoon ci saxaaba yi aaya lay doon aaya aaya <laughs> bu doon saxaaba la noo lay doon ci seen biir waaw mu ne gis nga alxasanul keneen nga ne al gis nga imaam alxasanul basari bu gisoon imaamul buxaari bu dundoon ak moom noonu da doon na ko doon doon na ko yittewoo soxla ku ko soxla <laughs> eh, xam ne ñun xamuñu dara fee ngay toog en tant que wal naan buxaari yow te booy wax sab sëriñ waaw sëriñ ba allah laamatu kii gë gadut fer borom xam-xam ba borom wilaaya gu kawe ga door tudd sëf sëriñ ñuy wax imaamul Buxaari nga naan Buxaari mel ni benn waay buy taxawaalu ci mbedd maanaam benn waay sax nga nga nga teral ko man bu ma gisee koo xam ne Buxaari yi la tudd damay kontaan <laughs> comme président Nigeria ba <laughs> waaw dana way fàttali bool Buxaari yi wayu boo demee Makka ba gis Ouzbek yi non da ngay kontaan quoi ne cay mi no mi mi Ah, ajmala waaw Allahu akbar <laughs> yéen ñii yéen a am solo ah wayow <laughs> Allahu akbar kon Yahya ah, Ali ibn al-Madini kon Imam al-Bukhari mu ne haddathana Ali ibn Abdillah mu ne nettala suñu sëriñ de Ali ibn Abdillah al-Madini qala mu ne haddathana Sufyan Sufyaan ko ibnu Uyayna gis nañ ko sànq rahmatullahi alayhi al-Kufi al-Makki an az-Zuhri gis nañ ko sànq an Abi Salama gis nañ ko an Abi Hurayra radiyallahu anhu an an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qaala ma adina Allahu li shay'in ma adina lin-nabiyyi an yataghanna bil-Qur'an qaala Sufyaan tafsiruhu yastaghni bihi lii la woon <laughs> mooy Sufyaan Ibnu Uyayna dane yataxannaa xam nga lu muy teg mooy yastaghni be mooy mu doyloo Alquraan wëllif nit ñi wëllif kàdduy nit ñi wëllif waxtaanu nit ñi wëllif wayu nit ñi ak ya nekk ak seen shi'r yo nga wël nga jàpp Alquraan wëllif seen yooyu Allah doyloo Alquraan loolu la ko jubloo yo borom bi dégluwul dara lu gën a ko loo mu dégloo ab yenentaan bi nga xam ne dafa doyloo Alquraan téye ko nekk ci di ko jëfe te yàlla tax wa ana an-nahar léegi nag loolu kon gis nañ loolu kon mooy lool am na quoi waaw loolu am na <laughs> hein lool am na de ah ah <coughs> te loolu imaam al-Hafiz Ibn bi muy saraal yi bon dama ne woon côté bi est jar nañu ciy dugg mais ñu ngi ci nañ taxawal <laughs> comme ça après bu ñu ñëwee ci buntu hadith mille sept dina am yeneen yu am solo yoo xam ne dina ñëwaat insha allah comme que fii hadis bii la Sufyaan wax lool ne loolu lay tekk yataxan naa mooy astaani bi mu ne lii nii kada fassarahu Sufyaan mu ne nii dala ko Sufyaan daal di euh, firé mu ne wa yumkinu an yustanasa bima axrajahu lii nag euh, man nañu di euh, kon daal loo xam ne luy ànd ak ñun la ñu ci ñu ci ñu ci ko ci mbir mi ngir euh, waxu Sufyaan bi li nga xam ne moom la axrajo Abu Daawud wa Ibnu Diriis ñoom dañ ko soloo mu ne wa saxaw Abu Awaana an Ibn Abi Mulayka mu jëla ko ci Ibn Abi Mulayka an Ubaydillah ibn Abi mu ne moom euh, mu ne dama laqiyani Sa'd ibn Abi Waqqaas ala fi suuq fa qaala tijaarun kasab tijaaru kasba sami'tu Rasuulallaah sallallaahu alayhi wa sallam yaqul laysa minnaa man lam yataghanna bil Qur'aan waaw mu ne yeneen Sa'd ibn Abi Waqqas az-Zuhri moom tamit di nijaay yeneen saa salaam mu ne daa dajeeg man ci marché bi mu ne ma lii daal ab commerce la boo xamante ne ngir pàggu téef la man di dégg naa yeneen tubaab saa salaam di wax naan bokkul ci ñun koo xamante man lam yataghanna bil Qur'an waaw waaw ku doyloowul wala di wax lu neex léegi mu ne wa mu ne waaye suuf kër yi yataghanna doyloo wa qad irtada Abu Ubayda tafsira yataghanna yastahni mu ne Abu Ubayda daal dinay doyloo euh, euh, euh, yataxannaa gee ku ko tafsiree yastahni waaw mu ne wa an wa innahu jaa'izun fi kalaamil arab mu ne te loolu possible la loolu kii la ci wax waaraab yi après mu indi wax bi al ansha daal di wax loolu léegi nag mu taxaw léegi nag bon am na ñeneen ñoo xam ne nag dañoo dàq loolu waaw mu ne qaala ibnu al Jawzi mu ne al imaam ibnu al Jawzi am na nag yu ñuy sotee rahmatullah alayhi mu ne euh, euh, euh, mu ne imaam Ibnul Jawzi nee na ixtalafu fi maana qawli wute nañ ci wax ji yoneen saa sax na yataxanna ala ak aqwaal ci ñeenti wax mu ne ahadu a benn bi tahsinu sawt imaam an yi ñaar la ñu ëndiloon rafete kàddu ak doyloo mu ne benn bi mooy rafetal kaddu te loolu la imaamu Shaafi'i ak waa jumhuur wax rahmatullahi alayhi wa thani al-istiqdaam mooy doyloo wa saalis ñetteel at taxasun mooy ji ko jàng njàng moo xam ne day jur ci yow mi koy jàng mais ki koy déglu mu jàq ci mbir yi voilà alquran ji touché ko mu ne lii qaalahu Shafi'i imaamu Shafi'i bokk na ci waxam ni gis nañ wax jële it moo ko waxoon mu ne war rabi'u at-tashaaghul bi di ko di ci e, nekk koo xamante ne da ngay e, yittewoo alquran di mu lay soxlaal waaw kon ak tamit at-tashaaghul bi mu ne ta e, taxanna bil makaan ay aqaama bihi waaye mooy ndax da nga ciy sax nekk fa ndax buñ nee nit ki euh, taxannaa bil makaan mooy des na ci bërëb ba daal di fay sax ah imaamul xaafis ne am na beneen wax boo xam ne imaam Ibn al Anbari yi moo ko solo fi zahir mu ne al muraadu biñ ci jublu ya taxannaa mooy at-talazzuzu wal istihlaa lahu kamaa yastalizu ahlu tarab bil ghinaa mu ne mooy di ko njàng njàng moo xam ne yow da day day neex ci yow di ci sàkku neex ak mu neex sàppaaral ci yow comme ni nga xamante ne lay neex loo di sàkku neex borom son yi. Eh, ci son yi <laughs> borom wayka yi ci way yi <laughs> waaw kon nag mu ngi noonee léegi nag eh, loolu lu am am solo eh, mu am ginnaaw loolu ginnaaw loolu ginnaaw loolu kon dangay gis kon xadiis yooyu am na que ne loolu lañ ci jublu quoi mais li nga xam ne mooy li gën siiw mooy li nga xamante ne nii mooy li al imaamu Shafi'i wax ba imaamu Nawawi daal di woon eh, eh, waxoon waaw daal di woon koy leeral moo tax ñeen ñenn ñi dañoo bañ sax yenn yenn kii yi ne waa yow eh, yii yii yii daal yastaghni fan loolu mënu la nekk moo tax imaamu yi doon wax ne loolu mënu la nekk parce que képp koo xamante ne jullit la yow. Euh, alquran ngay doyloo boo fi bàyyi alquran doyloo leneen lu dul alquran mooy yow de toute façon loolu loolu par force la ci jullit bu nekk muy doyloo alquran waaw <laughs> waaw loolu moom bàyyi leen yooyu quoi <laughs> bàyyi leen wax yooyu parce que doyloo alquran moom farata la ci ku nekk waaw yàlla mayul benn jullit mu naan fi dégg alquran di yittewoo leneen bagu fi waaw loolu amul woon kon nag attention quoi <laughs> waaw waaw waaw. waaw waaye al iktifaa bihi an ghayrihi amrun waajibun ala al jamii wa man lam yafal dhalika kharaja an at-ta'a <laughs> waaw kooku al ismaa'ili moo ko al imaam al ismaa'ili mi def mustaxraj parce que moom dafa bañ na yastaghnii tekkiwul loolu waaye li ko imaam ibnu Uyayna yataxanna tekkiwul yastaghnii moo tax imaamul haafiz ne man wa mimman ankara parce que imaam ibnul Jawzi daa dëgëral ne noonu loolu way waaye mu ne bokk na ci ñi nga xam ne tamit dañoo bañ loolu ne waaye yow waaye euh, lan euh, euh, wax nañ la imaamu Tabari moom daa dàq lool gisoon nañ ko ci wax imaamu Nawawi bële imaam al-Qaadi Iyaad doon rahmatullah alal jami doon toxal mu ne bokk na tamit ñi nga xam ne dañoo bañ ne yataxannaa tekkiwul fenn yastaxni doyloo mu ne al Ismaa'ili <laughs> waaw mu ne ma ne imaam al Ismaa'ili rahimahullah mi def mustaxraj mu ne ma ne al istighna'u bihi la yahtaju ila istima' waaye doyloo alquran daa daa daa soxla doyloo daa soxla déglu kon lan la fi lan moo tax euh, euh, mu ne maa adina maa adina borom bi dégluwul doyloo alquran daa dégg ak déglu da cee da cee am so da da cee da cee da cee aajowoo doy man ngaa doyloo alquran saa ñu déglu la waaw. waaw mu ne li ndax déglu amrun xaas al istima' amrun xaas zaa'idun ala al iktifaa'i bihi mbir la moo xamante ne lu yokk la bu de bu boo xam ne day day day day yokku ci di di doyloo alquran kese waaw mu ne moom nag ci la teg ne te doyloo alquran téye ko mu doy la wëllif leneen amrun waajibun ala al jami' loolu farata la ci ñépp wa man lam yaf'al zalika xaraja an at-ta'a ku ko deful génn nga ci topp yonent bi alayhi salaam waaw kon nag waaw jàpp après mu indi beneen boo xam ne dane imam ibnu Uyayna sax miñ jëli nii wax na leneen mais iza rafa sawtahu faqad taxannaa ne nit ki bu yëkkatee kàddu mooy taxannaa kon loolu mais sauf que hadis bii moo gën a dëgër bi bi bii imaamul Buxaari indi imam ibnu Uyayna ne yastaghni la firee yataxannaa loolu moo gën a dëgër lu ñu jële ci al imam ibnu Uyayna xam nga affaire bi lenn la rek mooy <laughs> à mooy loolu lépp <laughs> mooy mën nañ jàpp ne ñaar yooyu yëpp mën na koo wax Ah, loolu lu ama am solo la waaw <laughs> waaw kon nag loolu day am solo lool waaw al imaam an-Nawawi eh, al imaam al-Hafiz Hajar rahimahullah léegi nag eh, eh, mooy neexal boobu nag du façon neexal bu nekk moo tax borom masaalik noonu naan bul bul def tarannum di ko jàng ku la dégg yow góor gi ngay jàng alxuraan mel ni jigéen guy way loolu nag bu ko def waaw noonu loolu nag moom lool lool attention ah ah loolu waxuñ la ko de ah loolu moytu ko waaw loolu moom bu ko def moom <laughs> waaw neexalal dëgg la waaye nag mm, mel ni eh, benn waykatub jigéen boo xam ne bu ñu xam la wala ñeneen mu ne lool nag bu ko def waaw id yundabu tafximu ay an yaqra ala qiraati rijali jara wala yakun xaadia sawtin ka nisa wa di tarannumin bi lahnin faqisa mooy di ko def daal yow di ko jàngi comme yow ku la dégg day jàpp de ah ah ah à un moment dinaan kii est-ce que nekkul ci ab waykat lay déglu waaw ci chanteuse wala chanteur yi nga xam ne moom lañu xam ni waaw léegi moo tax al imaam nag ne léegi ñu taxaw tuur ci côté nag neexal googu nu muy demee <laughs> waaw mu ne al imaam al xaafiz rahimahullah ibn hajar mu ne wa kaana bayna salaf hmm? waaw <laughs> parce que maa wala shakka anna an-nufuusa tamiilu ila sama al qur'aan bi tarannumi akthar min mayliha li man la yatarannam li anna at-tatrib ta'thiran fi riqqati al-qalb wa ijra'i ad wa kana bayna as-salaf fi jawaz al-qur'an bil waaw fekk mu naan eh, eh, eh, sikk nekkul ne mais tarannum bi muy wax bokk ak tarannum bële mel ni jigéen mooy di ko jàng-jàng moo xamante ne nii day neexal mu ne loolu di ko jàng di ko neexal moo gën a moom la bakkan yi nit ñi nit ki en tout cas euh, euh, nit ñi di jéem di gën a jeng jëm ko koo xam ne jàngewu ko noonu ndax kat di ko neexal loolu alquran ji day def ay ay day def dara waaw ci riqatul qalbi ci nooyal xol waaye tamit mën na sax nit ki di déglu alquran baroon nga ñoom tuuru ci yu mel noonu alors que bu dee waajoo xam ne da na saratalai naamtala kooku moom en général euh, am na nu muy demee sax waa ji naan kii de bu noppi woon ñu jël ñam léeg-léeg bu dee <laughs> na kii wax ko ci kaw waaw waaw loolu nag lu jara moytu la mu ne nekkoon na ci salaf yi wute ci possibilité jàng alquran ci façon yenn neexali parce que alxaan bi bokkul ak lax na bële de lax na bi nga xam ne da lay yóbbu ngay juum ci band yi ci baat yi di jaawale kii yi di ah, yooyu moom yooyu yooyu dafa xaram bu dee yaa ko tey bu dee du sa kàddu moomeel noonu loolu dafa xarama ah. waxoon naa la fi nekk fi naan bon man moom ëllëg lëbu moom ëllëg moo koy lëbu waaw ma ne wala laaliin a lay wax la wax waaw xayril maxtuubi alayhim wala laaliin waaw parce que laa fekk may maam ñi jàngal la laaliin ma la laaliin lay wax non kooku loolu dafa xarama ah. ah non non non amoo droit di waxe noonu laa wax burul sa làmmiñ dafa takk mel noonu amoo droit di jàng alxuraan te ku mel noonu manul nekk imam koo xam ne day jàng correctement kooku mënul a jiite keneen ku dul boppam rawatina te ko bu dee moo ko tey moom kooku day am bakkaar moom le fait muy jàng alxuraan borom bi loolu naan wala laaliin wala doolin nga naan wala laaliin ñu la wax na nga ne eh, l'état sa yoon ah alaa dëgg ci li nga xamante ne sa yande caa nekk nii laa kaa fekke may maam ma kay jàngal nii laa kaa jàngee bay ko ma nakari nga génn ak moom ma nakari nga génn sama jàkka ma ne waaye yow loolu mooy la loolu waxi caaxaan la non waaw waaw yenn xicc yi parce que neexal yi man na la yóbbu ci loo xamante ne da ngay changer baat yi loolu la ñuy tere wala nga yokk ay xarab foo xam ne amu fa woon lool la boroom xam-xam yi en général loolu la ñuy tere buñ lay wax naan noo yooyu dañ koy tere loolu la moo tax mu ne amma tahsinu sawti wa taqdimi husnu sawti ala ghayrihi fala nizaa fi dalik imam al-hafiz mu ne kanta euh, euh, euh, façon yenn neexal yu ëppal yi ci lool la ñu doon lañu ñu wute waaw ñenn ñi ne mën naa nekk maa daama ne du génne xuruf yi du changé xuruf yi te du yokk ay xuruf loolu kese la waaye kanta rafetal kaddu sa waaw waaye jiital li nga xam ne mooy kaddu gu rafet ci kaw beneen bu dul moom loolu amul xëccoo ne loolu moom amul benn xëccoo ci borom xam-xam yi ne loolu nag moo gën alhamdulillah mu ne fa xakaa Abdul Wahhab al-Maliki an Malik tahrim al mu ne kantaal imaam Abdul Wahhab al solo na jële ci imaam Malik mu tere di jàng ci alxaan yi mooy façon neexal bu ëpp bi waaw xëcc bu ëpp bi neexal bu ëpp bi nga xamante ne nii day dem yow ngay jeexale kii wala di yokku baloo xamante ne nii kuntu la woon nga yokku ci kuntu façon yu mel noonu nga xamante ne nii yow affaire bi yokku nga ci ab boo xamante ne nii ci kuntu kese waaw yu mel noonu imaamu Maalik yooyu lay wax mu ne wax akaaw Abu Tayyib at-Tabari wal Ma'wardi wa Ibn Hamdan alhamdulillah an jama'atin min ahli al mu ne lii nag al imaam Abu Tayyib at-Tabari na ko noon imaam al-Mawardi ak Ibn Hamdan bokkoon ca Hanbali yi solo nañ ko jëlu ko ci mbooloo ci borom xam-xam yi mu ne wax ak Ibn Battal wa Iyad wal Qurtubi min al-Maliki wal Mawardi wal Bandaniji wal Ghazali min ash-Shafi'i wa sahibu az-Zakhira min al-Hanafi al-Karaha kanta imaam Malik dañoo jël dafa xaraamal lool mooy yenn neexal yu ëpp yi. kantaa ñenn ñi ne boo dañ koo xaraamal dañ koo sib mais sib googu waxtaaroo Abu Ya'la mu ne am dinañ ñëw ci loolu mu ne imam Abu Ya'la loolu la loolu la jàpp de wabnu loolu la tànn wabnu Aqil min al-Hanabila ñoom ñaar ñi bokk ci Hanabila yi mu ne wax ak Ibn Battal al imam Ibn Battal daal dinay nettali ah an jamaatin min as-sahaba wa tabi'in al-jawaz ci mbooloo ci sahaaba yi tabi'in yi loolu mën naa nekk mu ne te loolu wax wal mansuusu loolu de lañ lañ lañ nosal lañ lañ yaxal jële ko ci li Shafi'i imaamu Shafi'i nosal yaxal ko mu ne wa naqalahu al-Tahawi an al-Hanafiyya moo tax ñenn ñi naan Hanafiyya yi dañ ne alxan mën naa nekk loolu dara ci newul mais sauf que loolu lépp seen ñaari wax yi daraa ci wutewul waaw waaw mu ne wa qaala al-Fawraani min ash-Shafi'i fi al-Ibaana yajuuzu bal yastahab moom mu ne non waaye loolu mën na nekk waaye loolu dañ koo sopp sax waaw léegi nag imaam al-Hafiz liñ bëggoon a wax mu koy wax mu ne wa mahallu hadha al-ikhtilaf idha lam yahtal shay'un min al-huruf an makhrajihi falaw taghayyara qala an-Nawawi fi at-tibyan ajma'u ala tahrimihi waaw mu ne lii nii yëpp boo gisee imaamu Maalik xaraamal ne loolu daa xaraam parce que moom lim ci doon ak lim ci doon bañ moo tax bañ ñuy soppi xarafu alquraan yi ñi nga xam ne dañ ne eh, loolu dañ koo sit mooy bu dee àggul foofu waaw dañ koo sib ñenn ñi nag nga xam dañoo jàpp ne dara newu ci mooy waa ji dina neexal neexal bu ko jege waaye jegewu ko mais defu ko kon loolu dara newu ci ba ba ba am neexal la ci jublu ñu ne waaye loolu dañ ko dañ lu rafet la sax moo tax mu ne loolu lenn lépp lenn la mooy fii wute gi nekk mooy bu dee day soppi ay xaraf waaw waaw wala na muy euh, euh, ca nañ koy euh, waxe nga soppi ko wala nga soppi ko complètement ma xaa ma xaarijul xuruf yi nga soppi leen waaw mu ne al imaamu Nawawi wax na ci Tibyaan ne ajma'u boroom xam-xam yi de dëppoo nañu ala tahrimihi xaraamal loolu bu dee ne da ngay yokk ay kaddu wala ngay wàññi ay kaddu wala nga ciy créer yeneen waaw mu ne ajma'u al ulama ala istihbaabi tahsin as-sawt bil qur'an ma lam yaxruj an hadd al qira'a bi tamtiit fa in xaraja hatta zaada harfan aw axfaahu xurim waaw mu ne boroom xam-xam yi daal dinañuy dëppoo lii mooy kaddu yi mu ko waxee ca Tibyaan moom imaam an-Nawawi boroom téere bi rahmatullah alayhi boroom xam-xam yi dëppoo nañ ci rafetal sa baat ci alquran fekk génnoo nag ci cadre dëxalu jàng jàng moo xam ne mu neex la mais nga nekk fi di xëcc di xëcc mbir yi di taaw yi di ñot di nip si ngom ba yokku ci nag ab xaraf nag mu ne bu dee lool nag daa am moom mu génn li nga xamante ne nii moom lañ xam ci neexal mu yokku ci xaraf wala mu nëbbu ab xaraf ndax ni muy jànge mu ñëw ba sutee xaraf loolu dafa xaraf waaw waaw <laughs> waaw kon nag mu ngi noonu quoi lool kese la wallahu ta'ala waaw kon loolu sikk nekkul ne kon hadis bi ñi ëpp dañ ne neexal baat lay wax waaw Sufyaan nag tekkee ko neneen ak ñi nga xam ne ñoo ci ànd ak moom ne mooy doyloo te imaamu Buxaari yi daa xaw a jéng li Sufyaan wax moo tax buntu bi mu tudd ko woon noonu waaw baabu man la lam yataghanna bil qur'an ba pare mu andi aaya bi nga xamante ne moom la borom bi ne awalam yakfi mais nit ñi ñoom xanaa doyu leen ah naa ñun anzalna alayka alkitaaba ñoo wàcc ci yow téere bi yutla leen ñu leen koy jàngal mais mais lu tax doyloowuñ sama téere bii ma wàcc ci ñoom ñu leen koy jàngal ñu nekk ci yeneeni ay ay wax ay kàddu ay way ay musique ay nangam ak nangam mu doyloo leen daal moom daal moom lañ gën a doyloo sa alquran bii nga xam ne moom laa wàcc kon mu ngi noonu waaye ñëpp dañ ne non affaire bi neexal lay wax waaw waaw comme li al imaam al haafid rahimahullahu taala euh, daal di euh, wax bi muy tëj loolu mu wax euh, lu am am solo mu ne de toute façon li nga xam ne mooy fa inna al al hasan sawt yazdaadu husnan bi zalik ki rafet ki nga xam ne euh, alquran yi daa neex ba pare ku neex baat bu koy jàng day gën a tee rek waaw waaw wa in xaraja anha atharu athara zalika fi husni bu ci génnee nag mooy day def jay jeexitan ci neexaay bi waaw waaw <laughs> kon loolu lu am am solo la na am solo bu dee neexal bi na di bàyyi xel di respecte li ñuy jànge alquran nay respecté bañ a créer ropp ab baat wala bañ a nëbb ab baat waaw bu ko defee na la leer ne kooku mu ngi ci li nga xam ne moom la ko yonent bari saa saab digal waaw na sàmmoon sàmmoonteeg ni nga koy jooxee waaw kooku moom flash fala shakka fi annahu arjah min ghayri ko boo gën a yeey ci jàng keneen ko nga xam ne yoonam newu ci moom ab bul faale la waaw waaw di dem rek moom di këdd rek di dem waaw di wax lu neex alquran la neex na ba pare waaye nag yoneen saa sam moo ñu digal ne dee leen ko neexal ak seen kàddu yi dee leen neexal bu ngeen di jàng alquran kon nag mu ngi noonu kon ci kaw noonu wéyi léegi leer hamdu wal minna ñu daal di yem nii bii di ñëw nag ñu daal di gis waaw waxoon naa la ko bee passé bii moom boo ko xamul dinaa la dinaa la descendre mooy al imam al ki ci tegu yoneen saa sallam ne woon dañ koo jox Ah, ah, kàddu gu neex voix mélodieuse comme bu Seydina Daawud alayhi salaatu wassalaam te hadis boobu nag lay indi bii di ñëw muy kan voilà xamul woon ba léegi descendre naa la al imam Abu Muusa al Ash'ari Abdallah bu neex ba ah, waaw nga xam ne saasam na ko romb kay ci guddi gi muy naafile ci jàkka jole saasam di ko déglu di ko déglu oh kii neex na <laughs> xëy di ko wax mu ne ko yooyu saa saa bu ma xamoon ne ak may déglu doon naa ko gën a neexal mu gën a tee neex radiyallahu wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin kon nga gis ne kon kon dese woon na kon moom lim doon neexal lool am na lu gënoon a neex lu ne woon fa moom <laughs> loolu dinañ ñëw ci hadis boobu